rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalus salaati wassalaam fil baabi raabi' baabu sidq al-khaamis an abii hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam gazaa nabiyyun minal anbiyaa'i salawaatullahi wa salaamuhu alayhim faqaala liqawmihi laa yatba'anii rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuriidu an yabniya bihaa wa lammaa yabni bihaa wa laa ahadun banaa buyuutan lam yarfa' suquufahaa lam yarfa suquufaha wala ahadun ishtara ganama wala ahadun ishtara ganaman aw xalifatin wa huwa yantadiru awlaadaha fagaza fadanaa min alqaryati salaata alasri aw qariiban min zaalika faqaala lishamsi innaki ma'muura wa ana ma'muur allahumma ihbisha alayna fa hubisat hatta fataha allahu alayhi fa jama'a al-ghanaa'ima fa jaa'at ya'ni an-naar ya'ni an-naar litakulaha falam tat'amha faqaala inna fiikum ghuluulan falyubaayi'nii min kulli qabiilatin rajulan falaziqat yadu rajulin biyadihi faqaal fiikumul ghulul faltubaayi'nii qabiilatuk falaziqat yadu rajulayni aw salaasatin biyadihi faqaal fiikumul ghulul fajaa'uu bira'sin fajaa'uu bira'sin misli ra'si baqaratin mina zahab fawada'ahaa fajaa'atin naaru faakalathaa falam taxilla alganaimu li axadin qablana summa axalla allahu lana alganaima lamma ra'a dacfanaa wa cajzanaa fa axallahaa lanaa muttafaqun alayhi alxalifaat bi fatxi lxaa'i almucjamati wa kasri llaam jamu xalifa wa hiya annaaqatu alxaamil kon al imaamu Nawawi muy indi xadis bi muy xadis bi nga xam ne ci buntu bi muy buntu euh, as bi moo tax mu ne alxaamis waaye bi mooy xadis numéro bañ tàmbaleeg léegi cinquante huit juróom fukki xadis fukkeelu xadis ak juróom-ñett mu ne an Abi Hurayra xadis bii mu ngi koy jëlee ci bàyyi muus mu ndaw mi di Abu Hurayra. Abdurrahman ibn Sakhr ci li gën a siiw ad-Dawsi min qabilati Daws radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ghaza nabiyyun min al-anbiya mu ne ghaza am na lu ñu fàtte woon rek mooy bi ñu mujj woon gis hadis bi moo doon hadisu Seydina Sahl ibn Hunayf voilà ah képp ku laaj boroom bi tabaaraka wa taala ci shahada nekk martyr ci dëgg borom bi dina ko jotale darajaay wàccuwaayu shuhadaa yi nga xam ne dañ leen faat ci toolu xare même bu dee ne dafa faatu ci kaw lalam voilà léegi kon ñu ñëwaat <laughs> loolu rappel yu ñuy faral di def bala ñoo jëlaat voilà kon mu ne Gaza mu ne yonent maa ngi saab saab nee na gaza nabiyyun min al anbiya dafa am kenn benn yonent ci yonent yi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ka julli borom bi tabaaraka wa taala ak ay muccam di dokkeeku du deñ di nekk ci seen kaw yonent boo bëri dafa xare léegi nag ban yonent la hein bu la nee gaza rek mooy dafa xare mooy dafa bëggoon a xare voilà <laughs> mooy mooy dafa guloon xare bi mais dafa amoon yéen yéene ba takku ba dëgër ngir xare yonent boobu nag mooy Seydina Yusha ibnu Nun waaw ah fii waxu ko ah waaw xadiis manoo ko jox gëddëm bu dee toppoo turut yoon yu wute yi yi mu ñëw ci différents téere yi xew ci téere yi xadiis yi maraaji yi yi ñuy dellu ci xadiis ak yooyu ak yii traité lool boo ci delluwul jëw benn yaxu benn xadiis rek di ci wax mooy li nga ngay wax dina defee leer de waaw <laughs> léegi nga ne ma kon danga ma ne waaw loolu defuñu ko ma ne la waaw waaye def nañ ko feneen ndax al imaam al xaakim moom moo solo xadiis bi da koo solo nag ci yoonu di nettali xew-xew bii waaye ci yoonu Kaab al ahbaar hmm? <laughs> benn fóore bi yahuud boo xam dafa tuub mu ngi doon dund jamono yonent bi alayhi salaatu Yaman waaye bàyyi ma taxoon jógewu fa ci gàttal en tout cas ci jamono Seydina Omar radiyallahu anhu ci la ñëw Medinatul Munawwara ala saakini afdalu ci diine bari woon ay ay ay ay ay yooyu surtout yooyu da ci amoon xam-xam bu baax moom nag al imaam al Haakim da koo ci yoonam ah. mu ne kooku mooy ci hadis boobu mu ne kooku Yusha ibn Nun la Seydina Yusha ibn Nun nga ne ma mais ku Yusha ibn Nun alayhi salaatu wassalaam mais ma yonent la waaw mais loolu rek taxul may wax <laughs> nga sama blague <laughs> ne la waa comprendre naa kay xam naa ne boo <laughs> bañ ne yonent la te yonent ba mooy kii moo xam naa ne laa jooman rek ma ne la ndax yonent la Seydina Yusha ibn Nun nii moom la boroom xam-xam yi naan mooy fataa bi wa in qaala Muusaa li fataahu laa abrahu hattaa <laughs> hattaa ablugha majma'al bahrayni aw amdiya huqbaa ah <laughs> waaw te suuratul kahf ndeysaan ci bésum àjjuma ji ah <laughs> suuratul kahf gorot ba ta eh, kii bi ah taverne wala non gorot gorot non pas gorot voilà gorot mooy xaar. caverne voilà <laughs> les gens de la caverne ashabul kahfi <laughs> ab bën bën la ci montagne ah bu dee xaar day tuuti mais kër bu moo gën a rëy léegi kooku sëñ Seydina Muusa àndaloon ba ba muy jàngale ci waa banu Israël comme ne hadith bi ne ci Sahihayni ñu laaj ko. mu jàngale Seydina Musa alayhi salaatu wasallam am ku ko ne mais yow am na ku la gën a xam mu ne xaw ma ko de <laughs> suñu borom nag <laughs> wan ko ne am na ku am na ku la gën a xam jox ko ay tegtal fa nga xam ne fa lay daje kooku ca majma al bahrayni waaw fa ñaari géej dajee bu demee foofu diñ fa fekk rajula góor boo xam ne woon ci suñu góor yi la bokk ah naafu dañ koo jox min <laughs> min ladunna ilma ah ci ñun xam-xamul ladunni la yoon. waaw loolu nag tekkiwul na xam-xam bi mu yor moo gën a màgg xam-xamu Seydina Musa jamais Seydina Musa yonent la te kooku du yonent mooy Seydina al-Xadir alhamdulillah Seydina al-Xadir waliyu bi yàlla am na ko borom bi xamal tax wuñ muuroon ko Seydina Musa wanu ko woon waaw comme ni ko ko waxee moom bañ àndee ba mu ñëwee ne ko yow yow yaay Musa banu Israël mu ne ko waaw <laughs> voilà. léegi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko man de maa ngi ci yaa ngi ci kaw xam-xam boo xam ne borom bi xamal na la ko yow Muusa te man Xadir xaw ma waaye man borom bi teg na ma ci kaw xam-xam yoo xam ne xam naa ko feew xam ko looloo am <laughs> waaw te pourtant Seydina Muusa ko sut fuuf moo ko raw fuuf fa yàlla waaye borom day jox yu'til ki man yashaa waaw mooy joxe joxe ci lu ko neex tibb ku ko neex mu jox ko lu ko neex waaw mooy kam àndaloon wa in qaala Muusaa li fataahu fataahum boobu la muy naan ko nañ ànd moom te mu yoroon jën ñu dem ba ci biir mu ne ko mu ne ko mu naan ko jox ñu suñu suñu añ bi waay laqad laqay laqi laqad laqiina min safarina hada jox nañ ci suñu kii bi coono waay mu ne ko fii fii fàtte ko nag wa ma ansanihu illa shaytaanu an azkura ha ne ko gënaa gisoo bañ nee ca ca ca xeer wa foofu le ila saxra foofal ba ma ko tegee foofu la jaar daal dem kooku mooy Yuusa ibn Nuun après dafa nekk yonent alayhi salaatu wassalaam ginnaaw Seydina Muusaa ak Seydina Haaruun alayhimu salaatu wassalaam moo ne woon ah yonent bu banu Israaïl daal di taxawu Seydina Muusaa ci ay ñoñam ginnaaw gi moom la borom bi defoon yonent foofale kon ghazaa nabiyyun dafa am benn yonent muy Seydina Yusha kon ci hadiisu Seydina al-Hakim boobale al imaam al-Hakim an-Naysaburi rahmatullahi alayhi léegi doon xare ah li qawmi mu wax ay ñoñam nag waaw nañu déglu bu baax gis nga fii al imaam an-Nawawi dafay indi bi ngir ñawal suñu xel ndax kuy jàng lool xam nga ci buntub lan lañ nekk ci ban rawda min riyaadil janna ci jardin àjjana yi muy riyaadus saalihiin ji ban garab lañ nekk ni di ci witt ndeysaan li yonent bay saa saa bu ngeen rombee benn ci ajjanaay eh, borom bi rawdaay eh, ci yi toolu ci yi ajjanaay na ngeen ci witt ñooy lan mooy xilaqu dikr benn bën gën ci man bu waxu yonent bay saa saa bu wax yu la waaw mooy sidq baabu sidq dëggu nañu seet fii bu baax nañ déglu <laughs> waaw amaana wala nii ñuy def baax na di demee nii fa qaala li qawmi nañu bàyyi xel bu baax mu wax ay ñoñam mooy ñi ko gëm dañu war a dem ci xare bi waa banu israil alayhi salatu wassalam laa yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha mu ne laa yatba'uni laa yatba'ni bu ma topp mukk waaw xare bii ma jëm bu ma ci topp képp ko xam ne lii mooy sa xaal lii mooy sa état ci lii nga nekk bu ma topp waaw mooy tam rajulun benn góor ci ci soldat yi xam ne malaka butu'am ra'atin mooy la fa takk soxna walla danaan moom na pëyu benn jigéen mooy moomale nañ ko mooy dagan na ko ginnaaw ba mu joxee can bi ah bantumaa lew na ko mu denc soxna ba nga xam ne ku nekk ci ñoom ñaar man na bànneexu ci moroomam loolu la arab bi wax noonu mooy ah bu ma kenn topp bu dee góor goo xam ne ku mel nii premier ki mel nii góor goo xam ne dafa denc soxna wa huwa yuridu ah te moom dafa namm an yabniya biha mooy mu daal di consommer mariage bi mooy dañ koo may soxna képp kuñ may ci yéen soxna te soxna sookee takkagu ko jël mooy duggagu ak moom wéeteguñu séqaguñ dara góor googee moom ku mel noonu le ba pare wala maa yabni ah, wa huwa yuridu te ba pare mu bëgg nekk ci entreprendre di entreprise bëgg a yabni biha mooy joteeg moom mooy accueillir ko ah mu sëy si ba mën a joteeg moom loolu la namm denc na soxna nekk ci période soxna si war a agsi nag. wala maa yab ni bi haa te wéetagul ak moom ndax arabe yi affaire yi naan yab ni bi haa gi parce que en général ñoom buñ ma soxna denc soxna dañ koy utal benn benn mbaar kubba benn tànt boo xam ne bu mel bu am kubol boo xam ne ci lay nekk waaw ci lay nekk ak soxnaam loolu lañ naan moo tax wala maa yab ni bi ta duggagul ci moom mooy ah dencagu ko voilà kooku kenn la képp koo xam ne lii nga mel. ci ci état bii nga nekk jamono jii lii mooy sa mbir bu ma topp waaw ñu ne ko kii kese mu ne déedéet beneen ku mel nii bu ma topp ci xare bii may bëgg a def wala ahadun du caagante la kenn koo xam ne bana buyuta dafa tabax dafa nekk di tabax ab kër waaw di tabax ab dëkkuwaay di defar ab dëkkuwaay oh ah boo xamante ne lam yarfa wala nekk lam yarfa suqufaha waaw yoo xamante ne nii moom yëkkateegu ko def na fondement bi waaye tegagul tuwaaba waaw yëkkateegu ko bay teg tuwaaba loolu rek mu bëgg koo nekk mooy tawax na xol bi yépp a ngi ci ni muy àggalee bâtiment wum bii ci loolu la ne ku mel noonu it man nii di sëy naa Yuusha ibnu nun alayhi salatu wasalaam bu mu ma jege mooy bu mu ànd ak man waaw bu mu ànd ak man de mu dellu tegaat ci mu ne wala ahadun waaw ta tamit du caagante ne façon ku nii it bu ma topp keneen wala ahadun de téeg kenn ci yéen koo xam ne ishtara ghanama koo xam ne dafa jënd ay ay jur jënd ay xar ñoom bëy ay ñoom nagat ñoom ñu aw xalifatin léegi al imam an-Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne alxalifatu bi fathil xaa'il mu'jamati wa kasril laam jamu xalifa wa hiya an-naaqatul haamil mu ne kanta baat boo nga dégg aw xalifatin loolu mu ne alxalifatu bi fathil xaa xaa dañuy màkk ca kaw al mu'jama xaa bi nga xam ne dafa am tomb wa kasri lam lan bi topp ci xaabi li ngay wax dañ koy xaf bi ci suuf ngay maas mu ne loolu jamoo xalifa mooy jamoo baat bi ñuy wax ci arab xalifa ah wa hiya waxuñu xalifa de xalifa ak xalifa bokkul waaw waaw <laughs> comme quoi gis nga ñu ni <laughs> xalifa diw <laughs> moo la koy xalifa mooy xalifa la ci jublu ki nga xam ne moo fi toogal diw mais bu dee arab la arab du wax ci fi toogal diw xalifatun lañu xali laam boobu day am madda da am kii da ko yaa bi da koy xëcc xalifatun loolu mooy remplaçant ci fi nekkal kenn waaye xalifatun waaye xalifatun loolu moom mooy annaaqa mooy jamu mu ne loolu xalifatun moom moom xalifatun jamu xalifatun la wa hiya te loolu mooy an naqatul hamil mooy gëléem gi nga xam ne dafa ëmb waaw <laughs> voilà kon mu ne kii it bu ma topp koo xam ne dafa jënd ay ay ay ay jur waaw wala bu jënd li nga xamante ne ay gëléem yoo xam ne fii mu ne diis nañu ndax ëmb guñ ëmb waaye jur ja tamit euh, xar yu jigéen yaat nag yaag yooyu yantadiru awlaadaha dañoo ëmb ba muy xaar li nga xamante ne nii mooy ñu ah ñu daal di mooy daal di am doom ñoom xar yi wala nag yi waaw wala ba eh, gëléem yi mu ne ñii moom bu ma ci kenn topp <laughs> waaw <laughs> waaw bu ma ci kenn kenn kenn kenn topp mu ngi noonu léegi nag bi nga xam ne kon ci la wax lii kon prévenir na ku mel nii rek bu ma ànd ak man léegi mu ne fa gaza léegi nag kon da gis fa gaza bee mooy araada al ghazw dëkkoon a gis moo tax ñu ne la woon non mu ne gaza nabiyyun min al anbiya mooy bëggoon naa xare ji léegi nag bi mu waxee mise en garde ni ñett ñu mel nii moom buñu ma topp ñett ñu mel nii bu ñu ma topp mu ne fa gaza mu daal di dem nag xare ji léegi muy dem ngir dem xare ji fa dana min al qaryati mu daal di jege dëkk ba waaw dëkk boobu mooy ban dëkk ñëw na ci riwaaya biñ la waxoon sànq ah ci riwaaya biñ la waxoon sànq bu al imaamul xaakim bi mu ne mooy bu kaabul axbaar bi mu ne foofu mooy ariixa waaw foofu fala fala fala jege bi nga xam ne ci la jege ci dëkk bi hein salaatal asr fekk jamono yi julli tàkkusaan la waaw heure julli tàkkusaan aw qariban min zalik wala lu ko jege waaw mu xam ne fii nii bu fi naree xare def ci li nga xamante ne nii moom la ko borom bi digal te mooy lii jiyaat bii muy def waaw du mën a nekk waaw te loolu mooy est-ce que daa ñëw heure première heure tàkkusaan non mooy fin bi te jeexi tal ba la waaw heure bi nga xam ne tuutee ji des jant bi dugg moo tax ci riwaay imaam al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi biñ la tuddaloon sànq hein ak ci riwaaya Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullah alayhi mu ne fa laqiya al aduwwa inda ghaybubati shams waaw waaw am na nag ci riwaaya alxaakim bi dana bésub àjjuma la woon innahu mu ne wasala ila alqaryati waqta asrin yow waqta asrin yawma aljumu'a fa kaadat ash-shamsu an taghruba wa yadkhula al-layl voilà <laughs> tuuti def mooy bésub àjjuma la woon mu ñëw ba muy agsi ci dëkk bi daanaka tuuti moo des jant bi dugg waaw bu ko defee gudd gi nag ñëw léegi nag lan la def mu daal di jublu nag ci jant bi ngir wax ak moom fa qaala li waaw nga ne hé mu jant bi ne waaw <laughs> lan lañu lu dul lu yàlla tàggat ay mbindee yàlla la yu tàggat waaw <laughs> yaa baaxul laa tusalli fii <laughs> aw kama xaal loolu daa am ci mooy comme le Serigne bi waxoon radiyallahu anhu Cheikh Ahmadul Khadim ne ne ne ne géej gi fële ca maa yomba laa tusal li bi bul bul def ni chrétiens yi nga xam ne ñoom dañuy utal yàlla naan yàlla ñett la waaw nga ne mais géej gi dina xam leen ba nga xam nit ñi moom ñun ñoo xamul ni mu demee waaw bañ a xam moo tax. yonent bii di Seydina Yuusa ibn Nuun daal di jublu fa qaala li shams mu ne jant bi eh innaki ma'muura yow mii dañ laa digal ah ci ndigal nga ne yàllaa la tàggat teg la waaw wa shamsa ah lu muy wax ci suuratul uh, Yaasiin ah qaddarnaahaa manaazila hattaa aada non wa ah lan la waxati uh, ah. hatta aada non non non boobu kii la waaw xamara xaddar naa woo ko xamar bi la ah nan la ko waxatee waay seetal leen ma loolu waay bala ngay fàtte ah wala waaw mi naan la shamsu wa shams wala wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru al aziz al alim wa shamsu te jant bi day tajri day daw li mustaqarrin laha foo xamante ne faray saxe faray dale mooy borom bi da koo dexal dëxal boo xam ne ci lay daw waaw daalika loolee taqdiiru mooy nattuk al aziz ki nga xam ne moo not ci nguuram al alim te mooy xamaakoon bi teg jant bi ci lool te law teg ne wal qamara qaddarnaahu manaazila hattaa aada kal urjuuni al qadiim la shamsu yanbaghii lahaa an tudrika al qamar wala laylu saabiqu nahaar wa kullun fii falakin yasbahuun kon ñoom dañ leen a tàggat borom bee leen teg ci ndigal loolee moo tax loi naturelle loi naturelle xanaa ah abus de langage waaye boo def jullit xam nga ne loolu du kenn ku ko fi def du nature bi noonu waaye borom bi la subhanahu wa kon looloo tax mu ne fa qala li shams ah li ko tax a jóg mooy jihaad ci yoonu yàlla te kat jant baa ngi dugg bu duggee gëlëndëm bi nan lay jihaad ci lëndëm bi ah mu ne fa qaala li shamsi mu ne jant bi innaki ma'mura yow mii de dañ laa digal mooy borom beer a teg ci ndigal tàggat la waaw daal di lay teg ci lii taman mii nag hein wa ana ma'mur taman nag borom bi tamit moo ma lii may def dama cay am ndigalu sama borom te moo ma ko sant waaw waaw kon nag comme que yaag ñuwaat maag yow ñépp dañ ñoo digal léegi nag du jant bi laay ñaan de waaye ki nga xamante ne nii moo ñu boole bind ñun ñëpp nekk jant bi ndigalam mooy tasxiir la waaw da koo tàggat ci mbir kantaa man taklif la mooy daf maa gàll ay mbir en koo xamante na nii damaa jox àq la waaw jox mam xel kooku moom taklif la kon nag lii mu ngi xew dañ laa digal dañ laa digal man nag damay jublu ci ki nga xam ne moo ñu digal ñun ñaar ñëpp waaw moo tax mu ne allahumma ee eh sama borom ihbisha alayna téyal ñu jant bi waaw bu mu so mu ngi waaj a sobee bu mu so maa ngi lay ñaan ngi téyal ma jant bi ba ba ba ba bu mu so ba li nga xam ne ci lay doxale liñ ma digal bam ko defee fa xubisat hatta fataha allahu alayhi ñu téye jant bi waaw ca saase <laughs> ba nga xam ne la lay song dugg ci xare bi ba ni nga xam ne noonu la borom bi di gaj def mu ubbi jaare ko ci loxo moom Seydina Yuusha ibn Nuun waaw bala ñoo génn fii wala nañ wax wala euh, xamatuma sax nañ ciy def ah loolu nañ continuer après dinañ ñëwaat ci affaire bi waxoon naa la bàyyil xel ci buntu dëggu lañ ne <laughs> Imam Nawawi indi hadith bi nii waaw rahimahullah mu ne nag bi nga xam ne ci la boroom ubbi ci loxo jaare ko ci loxoom fa jamaa al ghanaima mu daal di daje li dajale li nga xam ne mooy màng mi hmm? muy butin de guerre bi ñu jëlee ci xare bi ñu doon xareel noonu yàlla yi léegi nag fa jaat yaani naar léegi nag safara si ñëw parce que da ngay am sariya yi fi jiitoon avant sariatu sayyidina Muhammad salawatullahi wa salaamuhu alayhi laata moom sariya sariya yi fi jiitoon boroom bi daganalul leen woon butin de guerre muy xanaa ini màng yi bu ñu xare bu ñu masoon a xare seeni noonu ba pare la ñu jëlee ñoom dañ koy dajale teg ko benn bërëb benn safara mooy jóge ci kaw asamaan si ñëw daal di koy lekk waaw waaw daal di koy ñëw lakk léegi nag bu ñëwee lakk ko mooy borom bi nangu na kenn defu fi lu dul noonu te ñiy jihaad jaar nañ yoon te mooy nangu borom bi nangul na leen seen jëf jiñ seen jihaad seen yitte giñ doon def waaw waaw mooy boroom bi nangul na leen noonu la doon deme noonu la doon deme léegi nag <laughs> bu dee nag affaire bi daa am ku wur ci biir wala koo xam ne def na lu dul noonu wala am benn problème ci affaire yi màng mi safara si bu ñëwee day du ko lakk du ko laal day dem léegi nag bi nga xam ne fa jamaa al-ghanaa'ima bi borom bi defee mu gañe dajale màng mi butin de guerre yi fa jaa'at ya'ni naar safara si ñëw li ta'kulaha ngir mu daal di koy lekk daal di koy lakk waaye falam tat'amha safara si laalu ko ah laalu ko fa qaala léegi nag moom mu ne inna fiikum ghuluula mu ne leer na ma ne kon yéen am na ci seen biir ak wuruñ am na ku wor am na koo xamante ne nii ci mbooloo mi ci soldat yi ànd ak man am na ku ci def lu dul noonu am na koo xam ne wor na wala am na lum jël ci màng mi loolu mooy al sàcc dara am loo jël loolu luubal ci biir màng mi nga xam ne moom lañ dajale am na de waaw li tax safara si ñëw laalu ko <laughs> am na ci yéen koo xamante ne nii wuruj na de waaw léegi am na ku jël ci butin de guerre yi laata ñu koy ñu koy dajale de kon nag fal yi min kulli qabilatin rajul kon nag na ñëw léegi ci man yuusandu noonu seen qabila yi ah mooy asbaat yi nga xam ne waa banu Israël ah ñoom douze tribus yi mu ne ku nekk ci yéen na ñëw am ku leen représenté ku leen taxaw bokk ca benn ci waaso yooyu daal di ñëw juróom-ñaari waaso yi ah isnay asharata ayna yoo yële ca suuratu Yuusuf alayhi salaatu wassalaam na ku nekk ci yooyu ci xabila yooyu ñëw kenn ku ci bokk ci yooyu na kenn ci ku nekk ci benn daal di ñëw jaayanteeg man waaw teg loxoom ci sama loxo ah yeesal ak njaayanteem ak man waaw bi ñëwee di jaayante fa laziqat yadu rajulin bi yade am koo xam ne moom ba mu ñëwee di jaayante représenté tribu wam waasoom loxoom dafa kolewu ah <laughs> dafa kolewu ci ki nga xamante ne mooy loxowu Seydina Yusha ibn Nun waaw <laughs> ah ah kolewu ci loxoom léegi nag mu xam ne kon kii la en tout cas ci tribu bi nga bi nga représenté yow waaw mu ne kon nag <laughs> mu ne ba lool amee mu ne kon fiikumul ghulul fal tubaayani qabilatuk <laughs> ne ko kon yow tribu bi nga représenté waa ko bi nga représenté ci waa banu Israël alayhi salaatu wassalaam foofu la problème bi nekk ci seen biir la am ko jële ci màngame dara te séddee guñ séddalee ko foofu la wor gi ne kon nag waaw faltu baayani qabilatuk yow mii sa loxo collecte man demal nga gis sa groupe bi nga fi àndal waaso wi nga bokk ci banu Israël alayhi salaatu wasalaam ñoom nañ ñëw jaayanteeg man Yuusa am lanu ñoom ñépp biñ ñëwee di jaayante ku nekk di joxe loxoom di dem di joxe di dem ku joxe sa loxo kii nga root ci dem fa laziqat yadu rajulayni aw thalathatin bi yadi am ñett yoo xam ne yow biñ ñëwee jaayante dañoo xëcc seen loxo demo ah mu teg ku mooy ku ñëw kii xëcc sa loxo demul mu xam ne yow la mu def borom bi dindi léegi mu deñ nga taxawe ne yow ci wet gi keneen ñëw jaayante dem jaayante dem am keneen ku ñëwaat joxe loxoom loxoom tole mu waxaat yàlla tegaat ko mu tegaat ko nee ba ñuy ñaar wala ñetti góor fa qaala nag bi affaire yi leeree mu ne kon nag Seydina Yuusa ibn Nuun alayhi salaatu wassalaam ne leen fiikumul ghuluul ci seen yéen ñii nii précisément ci yéen ci la wor gi nekk ci la jël gi ci màng mi nekk léegi bi mu demee noonu fa jaa'u bi ra'sin ñu indi benn bopp boo xam ne misla ra'si baqaratin min dahab benn bopp boo xam ne ci or la waaw benn tête en or waaw fa jaa'u bi ra'sin misli ra'si baqaratin min ad-dahab ci loo xam ne ci or la bopp or lañ indi waaw bu mel ni bopp euh, nag lépp di or fa wadaaha ñu daal di koy teg ci kanamam biñ ñëwee teg lépp ñu boole ko ca màng ma lañ jotoon a dajale safara si ñëw demat bañ ko ci tegee fa jaat kinnaaru fa akalatha léegi nag safara si daal di ñëw lekk lépp lakk lépp ñu xam ne ah kon nag affaire baangoo yonent bi alei saatu salaam ne falam falam taxill alghanaimu li ahadin qablana yëg leen ne yéen sama xeet waaw falam taxilla daganut masula dagan alxanaimu butin de guerre yi li nga xamante ne mooy màng yi li ahadin kenn naa ci xeet yi nga xam ne ñoo ñu fi jiitoon du benn yonent bu ma sa jiitu boo xam ne borom bi daal dina koy daganal li nga xam ne mooy màng mun jógee ci ci xeer ci xare mu ne summa ginnaaw gi nag ahalla allahu lana alghanaim kanta ñun ah sama xeet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi daal dañuy daganal butin de guerre yi lu tax lamma ra'a da'fana wa ajzana ba gisee suñu li nga xamante ne mooy suñu faiblesse ak suñu doyadi waaw nga xam ne dañoo wàcc ci moom doyadi ci kanam suñu borom nangu ko toroxlu ci kanamam boroom bi loo xam ne ñi jiitu woon defuñu ko boroom bi daal di ñu koy hein daal di ñu koy eh, daganalal waaw wane ne suñu lot ci kanamam waaw waaw <laughs> allahumma <laughs> rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin borom bi xam lool ci ñun te moo ñu ko sax <laughs> waaw <laughs> lamma raa nekkul dañoo gën a ah te ne ci bënd rek lañ gën a faible ñee moo tax doo du loolu mooy dañoo nangu ni ñu nangoo nekk jaam xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wàcc seen bopp wane seenu ñàkk nekk dara seenu lot seenu néew doole faiblesse ci seen kanamu borom loolu amul ci xeet jiitu ku mel noonu moo tax borom bi daal di ñu koy daganal summa ahalla Allahu lana al <laughs> lamma raa dorfana wa ajzana fa ahlaha lana mu daal di ñu koy daganal ba mu gisee loolu le waaw mu ne nag xadis bi muttafaqun alay mu ne al imaam al buxaari ak al imaam muslim ibnu al hajjaaj al qushayri wa naysaabuuri rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko solo na ko noonu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu Hanbal daal dina koy soroo ah, kon lii mooy xadiis bi insha allah nag bii di ñëw kon kanta li mu wax ci su alxalifaatu bi fathil xaa'il mu'jama wa kasril laam loolu wax nañ ko bi ñu àggee ci baat boobu kon bii di ñëw insha allah ci njàngatu bunt bi kese la ñuy ne amaana ñu teg ci xadis bi ci tegu ndax mooy xadis bu mujj ci buntu bi voilà buntu bii ñu nekk baabul as-sidqi benn xadis a ci des mooy xadis as-sadis la ko imaamu Nawawi tudde bañ tàmbalee téere bi léegi mooy xadis numéro 59 waaye balaa loolu insha allah dañuy gis njàngat yi ne fii ndax xam nga jeex na nga ne waaw moo taxoon ma la imaamu Nawawi rahimahullah da koo indi ngir ñu ñawal suñuy xel ngir di ñawal suñu xel en tant que ci sàkku xam-xam waaw <laughs> léegi yow yaa ko war a chercher yaa ko war a xam <laughs> yow entre temps wax fii ñuy ñëw xalaatal <laughs> fan la affaire bu lay wax affaire u dëggu fii ci hadis bi ginnaaw bi mu ko dégloo dégluwaat ko répété waat ko ah léegi karrir karrir karrir wa karrir thumma karrir